بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ci jokk gi ñuy jokk seen borom subhaanahu wa ta'ala màggal gi nga xam ne moom lañ koy màggal di sàkku ci moom yërmandeem sàkku gi nga xamante ne moom la ñuy sàkku di ko gën di jegeñ loolu yëpp daa moo na aji sax la maanaam nga xam ne dañ cee ànd eh, ak ak sax ci wàllu toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa ta'ala ñoom dañuy nekk ñoo xam ne eh, dañuy nekk al al uqu dañuy def lu ñuy tuddee al uqufu bayna yaday Allah taxaw sukk taxaw temm ci kanamu borom bi subhaanahu wa ta'ala ñooñu ñooy ñi nga xamante ne eh, dañuy def lu ñu tuddee al eh, eh, wuquuf bayna yaday Allah moo tax ñooñu la ñuy wax al waaqifuuna ñi nga xamante ne dañoo taxaw temm ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala seen lépp ñu ngi koy toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy wàll bi nga xam mooy gën a kawe ci ma'aarij ji maanaam ndax saar bi mooy sóoratul ma'aarij waxoon nañ ne ma'aarij mbooloo la ci ma'aarij maanaam plurielu ma'aarij la Euh, lien bi nga xamante ne moom la am fii moom mooy ne euh, nit ñi nga xam ne dañuy kon sóobu ci yoonu yàlla li nga xam ne moom mooy euh, yoon yi maaraj yi bi bu njëkk bi mooy loolu mooy nekk koo xamante ne ci sa jokkoo gi ngay jokkoo sa borom subhaanahu wa ta'aala da nga ciy sax waaye tamit nga nekk koo xam ne dangay ngay dox ci kanam maanaam da ngay da ngay fonk li nga xam ne mooy jaamu yàlla bi gën a mag mooy julli te julli googu di ci gën a mag moom mooy zikkar bi nga xamante ne moo ci gën a rëy ba tax borom subhaanahu wa ta'aala wala zikrullahi akbar giñ naa ne euh, zikkar tudd gi ñuy tudd allah borom bi subhaanahu wa ci biir julli yi moom mooy li gën a màgg ke jëmmi julli gi ci boppam euh, bi nga xamante ne ci jotaay yi weesu yaataloon euh, nañ ci maanaa yooyu nga xamante ne ay maanaa la ci wàllu zikkar ak am solo bi nga xamante ne moom la am solo ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk te bu boobaa biir julli yi nga xam ne ay farata lañ waaye tamit mboolem melo yi mboolem li nga xam ne noonu la nit ki di nekkee ci julli Euh, ci moo xam day nëg di ko julli ndax julli weesu na waaye mi ngi xaar bi ci tegu wala boog maanaam te booba mu ci xaar ci xaar ci xaal bi nga xamante ne moom lay nekk ci julli ci torxlu ci borom subhaanahu wa taala ak tamit zikkar yi nga xamante ne moom moo xam nga xam ne zikkar yi dañoo bokk ci xeetu jaamu yàlla yu mag yi d'ailleurs moom mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moom mooy di gën a mag bi nga xamante ne ci sababam moom la ñu yoonalee julli waxoon nañu euh, ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu bi weesu ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, zikkar et ci boppam borom subhaanahu wa ta'ala daa ay mbirum te daf ko def ne euh, ngëneel yu bari bari ak maanaam daf cee nekk te mooy yoon yi d'ailleurs loolu moom moo tax mboolem tariqa yi maanaam yoon yi jëme ci borom subhaanahu wa ak mboolem nitu yàlla yi di am ay wird ay awraat ay zikkar yoo xamante ne dañ koy nose maanaam ñeenti seen taalibe yi ngir ñu sóobu ci yoonu borom subhaanahu wa Euh, loolu tamit am na cosaanam ak li nga xamante ne moom mooy li ci aju ak li ko alquran tegtalee ak sunna ak yeneen yi nga xamante ne ñoo ci aju gis nañ ko ci suñu détail yi weesu euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit euh, loolu lu lu lu mat a bàyyi la mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa lëkkalee zikar maanaam di tudd borom subhaanahu ak julli ci lu dul benn du ñaar ay aaya te lool day wane ni euh, zikkar maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkee euh, euh, drapeau maanaam li nga xam ne moom mooy raaya mooy li nga xam ne noonu la nekkee jum jum mooy flambeau shihab ci képp koo xamante ne da ngaa fas yéene dem ci sa borom subhaanahu wa ta'ala nga xamante ne borom bi alquran sax ci boppam daf ko tuddee zikkar yum naan hadha zikrun mubarakun anzalnahu maanaam zikkar maanaam bu bu barkee la ngi nii boo xamante ne dañ ko wàcce te loolu tamit borom subhaanahu wa ta'ala di wan doole yi nga xam ne moom moo ci nekk muy wax ne zikkar sax ci boppam maanaam euh, muy teranga maanaam mu tuddee ko teranga mu ne euh, kitaabun fiihi zikrukum euh, téere la boo xamante ne muy alquran seen teranga moom moo ci nekk te kon loolu day wane zikkar moom mooy li nga xam ne moom mooy cosaanu teranga mooy cosaanu kawe moom mooy alquran ci boppam moom la tuddee zikkar ba pare mu ne wa anzala eh, ilayka zikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yow day borom subhaanahu wa ta'ala dafa wàcce ci yow a zikr maanaam muy eh, mboole xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy yu xóoti te nekk ci alquran ak sunna te loolu wal yu mënu koo amal boppam nda ngir ne dafa am fàt ko kise waaye lool xam-xam la boo xamante ne yenent yi alayhi salaatu wassalaam ñoo ko jagoo ak allahumma ñi xamante ne mos nañu ci li nga xamante ne moom mooy an nubuwatul muy ak euh, euh, euh, xeetu xamal bu leen borom subhaanahu wa di xamal maanaam ci kumpa te xam-xam boobu noonu nekk xam-xam yu làkk yoo xamante ne yeneen ci yi alayhi salaam lañ ko doon tegleel waaye mu am ci waarisuuna yi mooy ndono yi ñoo xamante ne dinañ leen ko jox xam-xam yooyu moom mooy ak zikr saxaaba yi radiyallahu anhum naam amoon nañ ko awal amoon nañ ci cër gu rëy rëy loolu d'ailleurs moom moo tax nga gis ci tënk rek nga am nga gis yenn jaamu yàlla yoo xamante ne saxaaba yi lañ koy njëkk xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy wax comme masalan nodd nodd ku nekk xam na ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëbul tëb rek jàngale ko waaye pourtant laylatul isra wal mi'raj euh, bi muy wàccee julli bi mu indee julli euh, joxaale woon nañ ko nodd waaye yonent bi jàngale wu ko woon sallallahu alayhi wa alihi wa xamante ne Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi radiyallahu gént di nodd mu daal di ñëw di ko wax ba mu ne ko Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na ko wax euh, naa Bilal ndax moom moo la gën a mën a wax nodd gi moo gën a mën a baatam moo gën a baax te gën a kawe gën a neex maanaam mu daal di koy yëkkati euh, bi mu koy yëkkati la Seydina Omar radiyallahu anhu daw maanaam comme ni hadith bi wax yajurru ridaa maanaam muy diri li nga xam ne moom mooy lambaayam wala ba kaalam mu daal di ñëw daal man di lii géntoon naa ko ñuy nodd nodd gi baat yi maanaam euh, ne borom subhaanahu wa ta'aala xamaloon na ko moom tamit te loolu yelloo na mos ci ku mel ne Seydina Omar radiyallahu anhu xam loolu comme ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ci xadis boo xamante ne mi ngi ci ñaari saxiix yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne euh, in inna fil umami alladhina qablakum euh, muhdasuna wala muhaddasuna min ghayri an yakunu anbiya fa in kana fi hadhihi al umma fa umaru minhum ne Euh, am na ci xeet yi leen jiitu woon amoon na ay maanaam ñoo xam ne muhaddasuuna lañ leen di tuddee loolu martaba la ci martaba wilaaya maanaam mooy nga nekk xam ne rajulun muhaddas la mooy yàlla day wax yow mu ne te du ñu yenant mu ne ñooñu du ñu ay yenant kon loolu leer mu ne bu fekkente ne ci xeet bi mu ne si xeet mu ne na nga xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu ci ñooñu la bokkoon mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ci ñooñu la bokkoon maanaam ñooñu nga xamante ne ay muhaddasuuna lañ loolu mooy lan mooy koo xam ne borom subhanahu wa ta'ala daf koy xamal daf koy wal ay kaddu daf koy xamal maanaam ci buntu bii nii d'ailleurs lool moom moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu xamoon loolu par exemple Seydina Bilal xamoon na ne euh, li nga xam ne moom mooy euh, ne julli am solo gi mu am solo ginnaaw saa yoo jullee saa yoo jàppoo ba war a di yeesalaat sa julli te loolu Yonent bi sallallahu ko ko woon maanaam mais moom borom subhanahu wa ta'ala yenkewaloon na ko ko ak yeneen ak yeneen xadis yu koy wane par exemple sami Allahu liman hamida Euh, tamit ak rabbana wa lakal hamdu yooyu yëpp dafa dugg ci julli te saxaaba yi la comme as-salaatu xayrun minan nawmi maanaam du loo xamante ne euh, euh, lu lu Seydina Bilal radiyallahu anhu borom subhaanahu wa taala moo ko yenkee waloon mu xam ko mu di et cetera xam-xam yooyu nga xamante ne xam-xamu yenente yi la alayhi salaatu loolu dafa am te loolu noonu ci xam yi nga xamante ne ci la ñuy xamee ci nit ki bu àggee ci martaba maanaam ci mi'raaj rañaanam bu yeggee ba jeex tàkk ci jëmu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jeex ci tàkk dafa bokk ci xam-xam yi nga xamante ne moom lañ koy yenkewal mu am yu mu ci xam donte nag du mën a tashri'a moo loola loolu dañ ko tuddee nubuwatul mën a du mën ne par exemple lii dañ koy teg ci yoon maanaam tey euh, xulafaa ur rashidun radiyallahu anhum amoon nañ ko moo tax sayyidna Usman radiyallahu anhu mënoon a par exemple daal di teg li nga xamante ne moom mooy Euh, ñaareelu nodd ajjuma ji xam nga ajjuma benn nodd rek moo amoon ba jamono Seydina Usman radiyallahu anhu mais moom léegi ñu nodd bu njëkk gi ajjuma dañ koy def maanaam mu nekk sunna bu daal di wëlbati ku nekk sunna bu ñu sopp te loolu noonu euh, euh, loolu loolu loolu li ko indi mooy ñoom dañoo amee woon xam boobu ñoom mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu wala boog mën nañu ñëpp te loolu noonu ñu ko am ci jeex gi jeex ci as-suuratul as-suuratul muhammadiyya maanaam ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, nga xamante ne ci leer boobu nga xamante ne mooy miskaat bi ka masal masal nuur ji ka miskaat bu fiha misbah mooy miskaat boobu nga xamante ne euh, moom mooy euh, jëmm ji nga xamante ne moom moo dajale leer yi téye ko moo loolu moo tax ñoom ci jëmm yenente boobu la ñu nekkoon sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa ta'ala ci addunay zahir bii ñu daal di loolu moom moo leen may boobu muy xam-xamu zikr moo tax borom subhaanahu wa taala mi ngi koy junj fële ci sooru saad bu ne saad bu ne wal qur'aani zi zikri mooy waat ci alqur'aan bi nga xam ne ak euh, yeneen ak yeneen euh, wala qad katabnaa fi zabuur min ba'di zikri foofu tamit zikkar boobu lay wax maanaam euh, anna al arda yarithuhaa ibaadiya as maanaam kon aay yooyu yooyu dañuy junj maanaam martaba yi maanaam bi nga xamante ne moom mooy suuf soosu nga xamante ne ci la nit ki amee ci xam-xam boobu muy maqaama boobu noonu te loolu Euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ne Seydina Omar ci ñoom la bokk radiyallahu anhu te sikk nekkul ci ne euh, xam maanaam xam-xam boobu maanaam mooy mu nekk muhaddas maanaam nekk rajulul muhaddas maanaam nekk waliyul muhaddas maanaam waliyu boo xamante ne yàlla day da koy yenkewal di wax ak moom di ko xamal ay xam-xam yu spécial loolu noonu bu fekkee ne ci xeetu njëkk yi amoon na ca kon moos ci xeetu yenente bi sallallahu alayhi wasallam la gën a yeyee ci lay gën a bëree encore maanaam ngir ngëneel gi yenente bi ci seen kaw maanaam kon loolu sikk nekkul ci ne Seydina Omar radiyallahu anhu rek weetoowu ko te joxe nañ ci ay exemple léegi ne kon euh, alquran kon tamit moom euh, xam-xam yooyu yëpp moom moo mu muy zikkar loolu tamit ay junj la yuy wane ne ci zikkar nit ki ci lay ajoo ci borom subhaanahu wa di toroxlu kanam borom subhaanahu wa taala ba yegg ci niveau wu makaama yooyu noonu maanaam ba yegg ci martaba yu yooyu noonu nga xamante ne dafa jéggi xelu doomu aadama maanaam xam-xam yi aju ci mbir moom kon yooyu yëpp ay ay ay euh, zikkar daf koy daf koy joxe te zikkar boobu nag moom la borom subhaanahu wa ta'ala ne moo gën a màgg wala zikrullah akbar te loolu wax na ko ginnaaw bi mu tuddee waxu julli daf ne aqimi salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar maanaam taxawalal julli ndax julli day tere euh, li nga xamante ne moom mooy njombuteef yi day tere yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaaw yu ñuy ñaaw yu bon yi mu ne wala zikrullahi akbar te ginnaa ni zikrullah zikru allah loolu mooy akbar moo gën a màgg lépp borom subhaanahu wa ta'aala foofu rek la lëkkalee zikar ak julli xoolal tey par exemple bi mu naan innama yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakum al-'adaawata wal-baghdaa'a fil xamri wal maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'ani s-salaati fa hal antum muntahuun gis nga foofu tamit da ngay gis dafa tudd zikar daal di tudd julli daal ne seytaane day namul dara lu dul dugal leen rotal leen eh, ci ak noonoo ak bañante adaawat wal baxda fil xamri wal maysir ci euh, euh, xiirtal gi mu leen ci sàngara ak ay maanaam euh, pook yi nga xamante ne ay pook yu yombal alal la mooy ay ay ay ay ay xaalis xeet fooy yëpp yi nga xamante ne day day yombal xaalis ah euro million Lonase ah, noonu yooyu yëpp yu borom fànn la ay casino yi et cetera ngir rek maanaam ngir lan Eh, borom subhaanahu wa ta'aala ne seytaane nammul dara lu dugal leen ci ci noonoo ngeen noonante ngeen bañante wal baxdaa fil xamri wal maysir ba pare mu am leneen bu objectif bu mag bu ci am mu ne wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salaam mu daal leen di dummóoyuloo di tudd yàlla mooy bi waaye sax foofu du yam rek ci zikkar bi mais julli rek ci jëmmi boppam rek maanaam même bu fekkente ne sax sax xol toroxluwul ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala moo xam ci biti julli wala ci biir julli sax maanaam loolu daf leen koy dummóoyuloo ba xal am ko mu taxaw waaw ndax léegi di ngeen bàyyi la ndax da ngeen arrêté mooy fa hal antum muntahun waa léegi ngeen bàyyi nag sàngara si xanaa nag léegi da ngeen bàyyi seen foo yi foo yi caaxaan yi ah, noonu borom subhaanahu wa ci suratul jumaa bi mu naan eh, yaa ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' gis nga foofu sax dhikrullah maanaam daf ko lëkkale ak julli e yéen ñi da ngeen dañoon nodd idha nudiya bu ñu maanaam ngir julli ñu yow men jumaat ci bisu àjjuma fasaw ila zikrillah na ngeen gaaw daw leen dem leen ci zikrullah voilà dem leen ci zikrullah zikrullah bàyyi leen lépp wa zarul bay' bàyyi leen yaxantu bi njaay mi njënd mi bàyyi leen ko voilà zalikum xayrul lakum lii mooy li gën ci leen in kuntum ta'lamun soo leen xam voilà mais seetlu daf ni fa iza qudiyat as-salatu fanta wa iza fa iza qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ko pare mu tekki ne wazkurullaha kasiiran la'allakum tuflihun ba tey mu indi zikkar maanaam zikkar bi doo ko bàyyi parce que da ngaa dem julli ji nag de déedéet mais yaa ngi léegi nag nekk ni ci prédisposition yi nga xam ne da ngay jox jël sa lépp sa xol nga jox ko borom subhaanahu wa ta'aala nga teewlu ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala nga ci loolu kese jamono jooju abadan déedéet daf ne su julli gi sax jeexee da qudiyati salaat julli gi su jeexee. mu julli àjjuma googu muy julli ko spécial fan tashiru fil ardi maanaam tasaaroo leen ci kaw suuf si nag léegi boobu taxu bi fadlillah maanaam mooy man ngeen koo def may nañ la may nañ la bu julli gi jeexee du génn nag léegi nga ci jàkk ji dem nga dem sàkku ji ngëneelu borom subhaanahu wa ta'aala subhaanallah wërsëg gi ngay uti ji sax ngëneelu borom bi la ko tuddee gis nga lëkkale aaya bi incha allah ak aaya bi ci tegu mooy aaya bi ñu ne allaziina hum alaa salaatihim daa'imuun ak aaya bi ci tegu wallaziina fi amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum mooy ñaari aaya tamit maanaam ba tey da ngay gis lëkkale bi ñu lëkkaloo ci buntu boobu dañ koo souligner fii ngir am solo gi mu am solo ndax ci la ñuy ñëw après maanaam mooy lëkkaloo gi ne xéewalu borom subhaanahu wa ta'aala gi ngay am muy alal bu dagan gi nga xam ne moom ngay sàkku loolu daf koo tuddee fadlillah ngëneelu jàll voilà was was ba pare mu ne waskurullaha kasiran ba pare dina tudd yàlla lu bari la'allakum tuflihuna bu ko defee ngeen texe ndekete texe adduna ak àllaxira ndekete say mbir jag adduna ak àllaxira mi ngi yàlla di fàttaliku yàlla di dellu ci yàlla di torlu ci yàlla te loolu yépp ci biir julli la ne ndax borom bi nee na wa aqimi salaata li zikri yi del taxawal julli ngir man tudd ma man ngir zikkar boobu noonu euh, te euh, borom subhaanahu wa ta'ala ba tey lëkkale julli ak zikkar ba pare ak ak alal ji tamit ak ak alal ji xoolal fay borom subhaanahu wa ta'ala li wax ci bimu naan wa bashiril mukhbitin alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wal euh, was-saabiriina alaa maa asaabahum wal muqiimiina salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun borom subhaanahu wa taala ne euh, na ngeen na ngeen euh, na nga bégal ñi nga xam ne al muxbitiin al ixbaat moom mooy torlu ci kanam borom subhaanahu wa taala jël lépp jox ko yàlla loolu mooy al ixbaat voilà jël lépp torlu ci kanamu yàlla mu ne ba ñiy def loolu nag mooy al muxbituuna nitu yàlla yu mag yooyu al muxbituuna borom subhanahu ne na bi leen bégal ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leen mooy ñan mu jox seen caractéristique nam la ñuy mel mooy euh, martaba maanaam maqaamul isbat ak euh, martaba boobu ku mu in ku ko naka lay mel mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne iza zikrullah saa yu tuddee yàlla gis nga saa yu tuddee yàlla te lépp day tudd yàlla ci seen kanam parce que ñoom lu ñu gis rek dañuy gis mu leen di wan màggaayu yàlla borom subhanahu lépp te saa yu ñu ko gisee rek wajilat qulubuhum seen seen xol daal di jàq daal di wàcc toroxlu ci kanamu borom subhaanahu wa ta'ala maanaam ñu gis ne màggaayu borom subhaanahu wa ta'ala ñu gis ni ñu tuuti ni ñu doyadee et que borom bi moom mooy ci mag wa sabirina ala ma asabahum bokk na ci seen ay caractéristiques tamit ginnaaw melo boobu mooy ay muñkat lañ mooy wa rii na alaama asabahum yaa ngi fàttaliku ci saar bi ci dégg ci njàlbeen bi. melo bi yenn borom bi subhaanahu wa ta'aala jikko jox yenn bi sallallahu alayhi wasallam ne ko melo bii nii mooy melo bi nga xamante ne autour de moom ci li wër ci moom daanaka lépp ci lay wër-wërloo daf muñ gu rafet eh, mooy kon ñoom wa sabirina ala ma asabahum lii dal dañ koy muñ li tukkee ci borom subhaanahu wa ay àtte dañ koy muñ nangu ko li nga xamante ne mooy ndogal yi dañ koy muñ nangu ko ndax ñoom dañoo gëm li nga xam ne moom la al imam ibn Ata'illah Iskandari wax radiyallahu anhu alladhi jara minhu al-aqdar euh, yàlla moom buur yàlla bi nga xamante ne ndogal yi ci moom lay jóge di ñëw ci yow yàlla boobu moom moo la tàmmal di lu rafet sa dund boo koy xool di nga gis ne am na mbir yu bari yàlla daf la koo tànnal mu rafet ki nga xam ne nag moom mooy dogal dogal yi jugewul ci kenn ku dul moom mooy ki la tàmmal loolu kon looy tiit doy jàq looy jaaxle moo la tàmbal loolu te bu li mu la tàmbal di ko def rafetal njort ci kanam loolu moo tax ñooñu dañuy nekk ñoo ne dañuy muñ di yegg ñoom war mu qiimi salaat ba pare dañuy taxawal julli loolu tam mu nekk beneen caractéristique ñi nga xam ne ñoom ñoo àgg ci maqaama boobu dañuy taxawal julli dañuy yittewoo julli dañuy soxlawoo julli julli day nekk loo xamante ne moom mooy seen qurrata ayni ndax borom subhaanahu wa ta'ala dañ ko ci gis moo tax maam Ibrahima déglu ko alayhi salaatu wassalaam euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam tamit borom subhaanahu wa ta'ala wax ko la même chose mu muy wax yoo xam ne dañoo nuroo waqul inna salaati wa nusuki wa mamaati wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin waxal ne sama julli inna salaati julli la jiite parce que lépp autour wa nusuki sama yeneen jaamu yàlla yëpp yi nga xamante ne dama koy def rawatina yi nga xam ne moom la ñuy def ci ci aj ak umra wa mahyaaya sama dund yëpp circonstance moo tax waxul wa xayaat yi mahyaaya la wax mahya xayaat yi maanaam xam nga dañuy tekki sama dund mais mahya lu fekk mu nekk mim boobu noonu loolu mooy circonstance de lieu de de temps yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci ñooy wërwërloo ci sama dund lépp wa mamaat ak sama Euh, circonstance de manière de temps de lieu ak yeneen yi ci des yëpp di wërwërloo ci sama dee yëpp lillahi rabbil alamin ñeel na pour yàlla borom bi yàlla rek laa jox lépp sama lépp loolu kooku mooy mooy mooy mooy muxtit voilà te julli la jiital ndax mu ëpp solo lépp wa bashiril muxtitin alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salah ba pare mu daal ne wa mimma razaqnahum yunfiqun te lépp loo xamante ne dañ leen ko wa mimmaa razaqnaahum ci mboolem liñ leen wërsëgalal lépp nag yunfiquuna dañ koy dugal ci canal bu baax baax baax ah channel bu baax ngir lu nekk borom subhaanahu wa te loolu lépp boo xoolee day wërwërloo ba tey ci zikkar bi feneen fi borom subhaanahu wa ta'ala lëkkalee ba tey zikkar maanaam ndax dafa bëri ay ay yu mu leen mais dañ cee am yuñ ci tànn. comme par exemple fi borom subhaanahu wa ta'ala di wax euh, naan innamal mu'minuuna alladhiina idhaa dhukira allahu wajilat quluubuhum wa idhaa tuliyat alayhim ayatu ayatuna zaadatuhum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun lu mu ci teg alladhiina yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mooy mooy gëm ñi dëgg dëgg dëgg ngëm mooy ñan mooy ñi nga xamante ne saa yu ñu tuddee yàlla seen xol day jàpp toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala ñu gis ne ñoom day mataluñ xaqi borom bi subhaanahu wa ta'ala allazina idha zukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuna saa yu leen jàngalee suñu aaya yi aaya alquran yi zaadathum loolu da di yokk seen gëm waaye lu ñu gis ci borom subhaanahu wa ta'ala rek loolu ak kéemtaan lay doon ndax aayatu kawniyya la loolu tam am na mooy aaya yi nga xamante ne ñoo nekk univers bi mandarga yii borom subhaanahu wa ta'ala di feeñalal boppam di wanee boppam yépp ñu di gis borom subhaanahu wa ta'ala yooyu yëpp di yokk ngëm ba pare wa ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom kese kese kese kese la ñuy wéeru kese mooy ñam borom subhanahu wa ta'ala mooy ñi nga xamante ne ñu kii mun salaata dañuy taxawal julli gis nga bi mu tuddee zikar bi suñu tuddee yàlla melo bi mu teg daf ni mooy ñi nga xam ne dañuy taxawal julli wa mimma sax naa ñu fukkoon te liñ leen wërsëgal tamit dañ koy dugal ci yoon bu paax dañ koy jaarale fu baax ngir lu neex borom bi subhaanahu wa taala kon nga gis zikar ni nga xamante ne noonu la amee solo euh, ci biir julli yooyu nag am na ci julli boo xamante ne junjoon nañ ko bi ñuy jeexal maanaa baat baat yi ci ne baat yi ni boo xamante ne nit ki xëy na di taxaw di roko di sujjóot loolu du ko man saa su ne ba pare am na ay jamono sax yuñ ko koy tere maanaam yi nga xam ne ñooy yu zahir bu dee xol yi moom day mën a ne saa su ne mais yu zahir du mën a ne saa su ne ndax am na période yoo xam ne sax yeneen bi sallallahu alayhi daf ne période yooyu sax julli ci daf koo tere man xattaa daf xaraam comme bu jant bi dee jóg ak bu jant bi dee sox te maanaam julli naafila dañuy wax pas julli farat waaye am na julli boo xam ne moom moom amul fu mu yem te tuddoon nañ te julli boobu indice bi ci gën a mag maanaam mandarga bi nga xamante ne xattaa ba tuddaguñ ko nii da xam ne julli boobu la ñuy wax mooy ne yàlla ci boppam moo moom daf koy def te musul deñ ci di ko def ba pare njëkk na mboolem malaaka yi ci mboolem adduna yi mboolem xadaraat yi ñoom ñëpp ñu njëkk mu njëkk leen ñu koy def te sañuñu ko bañ ngir jaamu ko borom subhaanahu wa inna allaha bi a alayhi wa sallam naka buur yàlla ak malaaka bi ñoom de julli ci yenente bi sallallahu alayhi kon nag yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg ey waaye julli leen ci moom jël leen seen adduna jël leen seen seen jamono jël seen wax yi comme ni Seydina Ubay ibn Ka'b waxoon radiyallahu anhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kam aj'alu laka salaat fi salaati ana ñaata lan laa lay defaral suma sama julli mu ne ko euh, mu ne ko lu la neex mu ne ko sama euh, ceeru sama ceer waxtu wi dama koy def si sa julli mu ne ko baax na su la neexee nga dolli mu ne ko genn wàll mu ne ko waa baax na de waaye su la neexee nga dolli ba mu wax ko ba mu ne ko kon de mu ne ko waa kon de yàlla dana la fegal mboolem si jiite àdduna ak àllaxira sa mboolem jiite yi borom subhaanahu wa ta'aala moo la moo la ci taxaw. parce que sa lépp da nga koy jël di ko julli di julli ci man sa jamono yëpp sa temps yëpp sallallahu alayhi te amul lu gën a mën a jege borom subhaanahu lu gën a mën a tax nit ki gën a jege yàlla ci gaawaay que di julli ci yeneen sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw fonk farata yi ak jàng alquran amul loolu moom moo tax euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne ku julli ci man xadis bu nekk sunan imam an-Nasa'i rahimahullah man salla alayya salaatan waahidatan sallallahu alayhi ashra marratin xadis bu siiw boobu ku julli ci man benn yoon buru buru yàlla subhanahu wa ta'ala julli ci yow fukki yoon ba xadis ba jeex te borom subhanahu wa ta'ala moo ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatuhu li yukhrijakum julli ci yéen moom ak malaakaam ngir di leen ci ay lëndëm ba pare ci leer kon loolu day tegtale ne comme que ku julli ci yéen saa sam yàlla julli ci yow julliloo malaaka yi ci yow kon yow tamit Euh, soo jullee ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam lu toll li nga julli ci moom lu ko ëpp fukki yoon lu mu néew néew yàlla dana ko julli ci ak malaakaam yi te bu boobaa loolu résultat bi mooy dalay génn ci mboolem mi lëndëm yow mën a dugg indi la ci ay leer loolu doy na loolu rëy na lool loolu nag bu la jëlee ci xadara bi yóbbu la ci beneen xadara bu la jëlee ci maqaama bi yóbbu la ci beneen maqaama ci sababu julli gi ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam alladhina hum ala salatihim da'imun gaa yooyu nga xamante ne ci seeni julli dañ ciy sax te julli googu ñuy sax nag joojee maanaam mooy julli gi nga xamante ne eh, ci la bokk mooy bi ñuy toroxlu ci kanam eh, maanaam bi nga xam ne dañuy toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala di ko ñaan mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqi bil-haqq wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa na ay salaatu ala nabi bëri na ay forme bëri na nuñ koy defee bu la ci neex defal yépp baax nan parce que li nga xam ne mooy li ci am solo mooy ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du farata lii wane ne du farata mooy ne bu doon farata yonent bi sallallahu du xaar bañ laaj ko mu koy doog a jàngale parce que loo xam ne farata la maanaam da yonent bi sallallahu alayhi wa koy jàngale ibtidaa am ci tàmbali gi daf koy jàngale Euh, léegi euh, bi nga xamante ne tamit beneen euh, mbir bu am solo boo xamante ne ci balaa ñuy dugg kon ci beneen aaye bii nga xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa lëkkaloo ak bi maanaam mooy ne zikar boobu tudd yàlla boobu dellu ci borom subhaanahu wa boobu loolu dafa nekk loo xamante ne képp koo xamante ne dafa comme niñ ko doon junjee boobu léegi dafa bëgg yegg ci borom subhaanahu wa ta'aala laabu da muy mu koy takkoo rawatina surtout muy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ngëneel yi nekk yépp ak teraanga yi nekk yépp te ñooñu ñuy gën a yelloo di gën a jege yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaamati kon loolu tamit day mandargaale ñoo ko gën a jege fii ci àdduna li tax ñuy tudd nag yowmal qiyaamati comme sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu bi ko laajee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kan a jege kan moo gën mu ne ko sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu xamoon naa ne laaj bi kenn du ma ko njëkk laaj ku dul yow ndax sa xër gi nga xër ci xadis waaye euh, ki ki ki gën a bëri lu muy julli ci man muy julli te ki gën a bëri li muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy gën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala da'ima moo que lu tax parce que gën a yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku lay gën a feeñal maanaam moom lay gën a jegeel jegeñal boppam voilà moom lay gën a teg maanaam moom comme ràmm bi yowmal xiyaamati foofu la xaqiqa yëpp di feeñe waaye tegtalewul ne àdduna fii du fi na fële lay la lépp yi feeñe foofu moom lépp lu lëbbatu woon fii day feeñ yawma tubla saraa'ir foofu mboo mbóot yëpp la ñuy génne feeñal ko foofu euh, euh, képp koo xamante ne da ngaa euh, da ngaa gën foofa c'est parce que fii àdduna yaa fi gënoon moo tax waaye fii àdduna nit ñi duñ xam ku gënal ñu bëree bëri ci nit ñi mënuñoo xam kan moo gën kat waaye bu àllaaxira lépp dana leer fépp lépp dana feeñ ku nekk xam kan moo gën kat loolu àllaaxira lay feeñee li nga xamante ne euh, moom mooy euh, beneen euh, mbir bi nga xamante ne moo tax li nga xamante ne ci bunt boobu dañ ci wax rek li nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala wax ne alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum wa ma nazala minhu wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablihim fa tala alayhim al amal fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun waaw xanaa léegi jotul nag ñeel ñi nga xamante ne ya ya'ni lilladhina amanu maanaam ginnaaw bi ñu defee jotaay yépp ci di julli ci wax waxu julli ci wax waxu zikar ak am solo te dugguguñ ci naka lañ koy def parce lool loolu ak yan waxtu la ak yooyu lool parce que loolu ci alladhina hum ala salatihim yuhafizuna fa lañ koy gis parce que maari ji dañuy wax juróom-ñeenteel ci lañ koy gise incha allah muy ndar ndax moo jul moo tàmbali moo tëj yaa subhaanallah dinañ ci ñëwaat léegi moo tàmbali moo tëj te noonu la cycle bi demee dinañ ci ñëwaat léegi incha allah léegi euh, tey suñu xoolee suñu xoolee borom subhaanahu wa ta'aala dafa ne xanaa léegi jotul kon maanaam ginnaaw bi fii yëpp jaar xanaa jotul na léegi ci ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggu ci ngëm googu an taxsha qulubuhum li dhikrillah seen xol nag daal di taxaw toroxlu nag ci kanam di tudd yàlla ndax alladhina hum ala salatihim khashi'un te li dhikrillah wa aqimis salata li dhikri xanaa jotul wa ma nazala min haqq ak li yàlla wàcc yëpp muy dëgg waaye wala yakunu kal ladhina utul kitaba min qablihim waaye ay waaye jullit ñi ah bu ñu nekk comme ñi nga xamante ne joxoon nañ leen téere ci lu jiw fa taala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum jamono ji yàgg lool diir bi yàgg lool ci ñoom seen xol woowu ak fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah tës rek na ñi nga xamante ne seen xol dafa wow déglu min zikrillah bi maanaam an zikrillah day tekki lool seen xol dafa wow ndax duñu zikar seen xol a wow ndax la ndax zikrullah buñ ko waaye tamit seen xol dafa wow min zikrillah ci sababu zikar gi ñuy def waaye zikar boobu dafa fekk xol boo xamante ne toroxluwul ci kanam borom kon nag zikaral ak xol bu toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ndax xol comme xeer la ko borom subhaanahu wa ta'aala melale summa qasat quluubuhum fa hiya kal hijaarati aw ashaddu qaswa loolu la borom jox ak law anzalnaa daf koo melale comme xeer summa ah xeer mu ne fa hiya kal hijaara seen gaa yi seen xol dafa wow mooy yi ñu doon wax ñi ñu joxoon téere yi ci lu jiitu yahuud yi nasaraan yi. xol bi mu jowoo fa hiya kal hijaara mu mel ni xeer aw ashaddu qaswa wala mu gën a wow xeer ndax lan wa inna minal hijaarati lamaa yatafajjaru minhul anhaar am na xeer yoo xamante ne dex dex yi ñoo ci ñoo ci xotteekoo dex bi ci gën moo tax xol bu bu sell bu leer xol leer leer yi dañ ciy ballee di génn borom subhaanahu maanaam foofu lay suuxatee leer yu mag yi xam-xam yu rëy yi secret yu mag yi ci xol yi la loola tax wàllu yu di wax naan qulubul ahrar quburul asrar xolu góor bu yàlla yi nit yàlla yu mag yi seen xol mooy bàmmeelu secret yàlla yi ndax xol mu ne xeer am na ci xeer yoo xamante ne dex gi dañ ciy balle wa inna min al-hijarati lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma wa inna min al-hijarati lama yahbitu min khashyati Allah am na ci xol ci xeer yi yoo xamante ne dañuy mab ngir torox ci kanam borom subhanahu wa ta'ala mooy xol bu sujjóot wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun yàlla yëg di wul li ngeen di def de li ngeen nekkee yàlla yëg di wul Euh, moo tax alquran tam mu melale ko comme ni comme zikar la mu melale ko comme ne buñ ko wàcc woon ci doj day day mokk rumux njël toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa kon xol bu wow rek mooy insensible ci zikar xol bu wow rek mooy insensible ci alquran xol bu wow rek mooy insensible ci waxu yàlla waxu yeneen bi sallallahu xol bu wow yàlla na ci yàlla mosul mais ànd ak li muy mel mel mel loolu yëpp xol bu wow wow mënef na koo toj mënef na koo defaraat mënef na koo modélé te loolu zikar a koy def moo tax nitu yàlla yi ne ginnaaw ba borom subhaanahu wa ta'aala radiyallahu anhu ginnaaw ba borom subhaanahu wa ta'aala dafa melale xol ak xeer te xol boo koy dóor gis nga yent yàlla musa alayhi bi mu dóoree xeer bi idrib bi asakal xajar la ko fan fajarat min isnata asharata ayna daf ko dóor xeer fukki bëti ndox ak ñaar génne ci te fukki bëti ndox yooyu mooy bëti ndoxu laa ilaha illallah moo tax xeer bu gis nga yàq yàq yu mu yoroon bu ko ci dóoree mooy ndax xol xolu seen xeer mu sax soo moo tax bu naan ko innani ana allahu laa ilaha illa ana fa'buduni wa aqim salata li dhikri laa ilaha fukki xaraf la ak ñaar ñu ishaara foofu moo tax fukki ñu dóoree fukk ndax xolu xol bi nga xam ne laa ilaha illallah sikkare laa ilaha illallah moo ci nekk moo tax moom bu dóoree nga gis leeri bal moo tax bu ñu jëlee yat dóor nga gis xeer bi daal di bënn fukki bënn ak ñaar ba pare borom bi nag xat alima kullu unaasin mashrabahum xeet bu nekk xam nañ seen naan waay façon naan waay Euh, kon zikar boobu fukki euh, maanaam kon te te te zikar waxoon nañ ne mooy allah allah wala la ilaha illa mooy mooy ci gën mag comme ni yeneen bi sallallahu alayhi moo ko wax mais adduna bu tukki fekk am na ku nekk kaw suuf ndax secret bi loolu la kuy wax allah allah ci beneen waaye kuy wax la ilaha illa allah adduna tukki fekk looloo ngi am Euh, nitu yàlla yi nag dañuy wax ne radiyallahu anhu ne moom lañ doon wax léegi comme borom subhanahu wa ta'ala dafa melale xeer ak xol kon yow nga jël yow kese maanaam di ko dóor moo xol bi wow ba dóor ko pour mu mën a mokk mu nooy bu amee mbooloo mu koy dóoraloo ci lay gën a gaaw a toje moo tax zikaru mbooloo njariñ bi am maanaam muy jur bokk na ci njariñ bi mooy day gaaw yëkkati kiiraay yi nekk ci xol ba tax mu wow zikaru mbooloo da ko yëkkati julleendoo mbooloo borom subhaanahu wa loolu bokk na ci li tax mu yoonal na ci njariñ bi mooy day tax jullit ñi di mën a yëkkateendoo di tegaloo di mën a defandoo ndax organisation boobu ñuy defandoo bu ñu taxawee di julleendoo mbooloo wala boog ñuy zikkarandoo ci mbooloo te fexe baat yi tolloo loolu su dee mënuñu ko loolu mooy mënuñu tëralandoo benn projet bu baax maanaam fekk mënaguñoo taxaw comme li yenente na sallallahu alayhi wasallam na la tusawwunna a tusawwunna sufufakum aw la yuxaalifanna allaha bayna wujuhikum ci beneen riwaaya bayna qulubikum xadis la bu nekk ci saxeex yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yee yéen jaamu yàlla yi di nag yemmale seen sàpp yi yëpp tolloo wala borom bi subhaanahu wa taala dana féewale seen xarkanam yi waaye dana féewale seen xol yi su fekkente ne ay jullit danga leen bëgg a def loo benn projet jarul étude de marché bu bëri dajale leen ci benn bërëb nga wax la ñu julli heure julli ngeen leen nañ julli soo leen gisee sàpp yu jub mbagg ak mbagg euh, dojoor ak dojoor lépp tegaloo lépp jub kot ñuy kàbbaraloo di sëggaloo di siggeeloo ñëpp respecté projet bi wala ndox mën na sotti mais soo leen gisee kii teg tànk bi fii kii teg fee kii naan puus kii di tax keneen kii di naan di di di randu keneen kii. Euh, euh, Euh, kii nekk ci kanam tuuti kii jiital bi tànk kii jiital fere et cetera bu ñuy rokoo bu ñuy sujjoot kii moom day xaar ba ñëpp yëkkati ko ba ñëpp jóg muy doog a jóg kee moom xaar kee moom kee la sujjoot gaa yi parfois sax mu njëkk a sujjoot imam bi euh, kee maanaam yooyu yëpp boo ko seetloowee rek xamal ni mënuñoo defandoo dara ñooñu mënuñoo benn projet loolu jarul nga yàq sa xaalis jarul nga yàq sa temps ndax du du sotti du sotti. boo leen dajalee zikkar ñuy zikkarandoo ay mbokki taalibe ñu toog di zikkarandoo nga gis ne baat yi tolluwul baat yëpp kii di yëkkati fii kii di jaay fiem fële kii di maanaam lu ne yëpp dara tolluwul xum ki ki kii kii kii kii di wàccee baatam daanaka sax daanaka day mel ni kuy entraîner ñeneen ñi di leen maanaam mel ni ku nekk foofu ngir rek di di wax gaa yi maanaam nekk coach di leen ñeneen ñi ah, euh, kii moom maanaam ku nekk di di di nekk say affaire dara tolloowul kii di njëkk wax baat bi kii di ko mujjee wax et cetera bu xamal ne mënoo leen defar wala defar mënoo leen jarul jarul maanaam jarul ngay yàq sa temps naan da nga leen di tëralal ak projet parce que du sotti du sotti parce que lii yëpp ay xikam la moo tax Napoléon bi gisee gars def loolu daf ñu bi mu gisee <laughs> gars yi julli julli euh, mu gis ñëpp ta ta ranganoo rang ñëpp rang euh, julli imam bi kabar yi ñëpp kabar bu rukkooyee ñëpp defandoo ko maanaam amul tardé mu yëg su su jot te gars amul kenn ku naan moment bii la moment bee la déedéet ñëpp ko defandoo mu ne yii maanaam ñii mënu ma leen a gañ parce que ñii maanaam maanaam organisation bi ak ni tey bu ñu taxawoon ci ab stade ñëpp dafa ndox ñëpp dafa Makka tey boo fa demoon julli heure julli jumaa ah, ñëpp daje weeru koor maanaam ci jamono ju bokkut ak jamonoy Covid mais maanaam ne allahu akbar sujjóotee rukkoo maam nga gis ñëpp dafa ko ñëpp yëkkati loolu mooy ne. day tax ba xol yi tamit di dëppoo xol yi di di di di juboo da ciy dindi ak bañante ak soxorante ñaanante comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam masalul mu'minina fii tawaaduhi fii tawaaduhi wa ta'aatufihim wa taraahumihim ka masalil jasad idha ishtakaa minhu 'udwun tadaa'a lahu saa'irul jasadi bis-sahri wal jullit ñi seenu soppante ñeewante ne yërëmante bëggante mi ngi mel ni benn jëmm bu ci amee fenn fuy metti rek yeneen baat yi yëpp yaram bi commencé tàng ba pare commencé wér ak cekk mooy insomnie day am lii mooy misaal bi jullit ñu war a mel te loolu munul nekk lu dul ñu fonk julli munul nekk lu dul ñuy fonk di defandoo di yëkkiteedoo di tegadoo di daje te loolu ci julli la njëkke et que dara du leen lu dul comme li borom subhanahu wa day nekk ñoo xam ne rijaalun laa tulhiihim tijaaratu wala bay'un an zikrillah wa iqaamis salaat foofu tamit boobu aaya tamit dafa lëkkale julli ak zikr an zikrillah wa iqaamis salaat wa iitaa'iz zakaat yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar ay góor ñu mat sëkk góor maanaam li muy tekk nag fii ay góor yàlla lay tekki tekkiwul góor maanaam tegtewul tegtewul tegtalewul zakat maanaam fii tekki ku am sexe masculin tegtalewul lool voilà ku jàmbaare ñooñu nga xamante ne dara du leen yitteelu dara du leen sàgganeloo njaay ak jënd du liggéey du yaxal du dara lu mën a tax waxuma la nag yeneen yi ci des du leen mën a teree ñuy tudd yàlla ak di taxawal julli ak di joxe azak ndax lan dañuy ragal tiit nañ seen borom subhanahu wa ta'ala bis bi nga xamante ne xol yi ak bët yi dañuy wëlbati di jàllal kon zikar moo xam yow kese yaa koy def moo xam ci mbooloo la ak julli bi nga xam ne yow yaa koy def waaye surtout bi ñuy def ci mbooloo surtout julli farata bi nga xam ne ci mbooloo lañ koy defe ak julli ajjuma ak yu mel mu nekk ay ngëneel yu borom subhaanahu wa ta'aala topp na xam ne zikrullah dafa composé wu ci zikr ak ci Allah zikr neuf cent vingt mooy neuf cent vingt neuf cent vingt mooy quatre-vingt-douze fois dix Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci nga dugal ko ci lu mat sëkk mooy ashatul kaamil fukk yu mat mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci mat bu kawe gi nga xamante ne moom mooy bu kawe gi mooy zikr allah kon ndekete canal bi nga mën a jaare ngir mën a tudd allah wala yegsi ci allah mooy ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy kon zikrullah bu mag bi kan mooy nga jël sa xol nga jël sa bakkan nga jël say doxalin nga jël say jëf nga jël say xalaat nga jël say idéologie sa mentalité sa dem ak sa dikk sa lépp nga labal ko ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nga xam nan la ko yenente woon nan la ko doon defe nga defe mais xanaa xamoo ni salaat ci boppam 96 la julli salaat 96 la 96 xam ngeen mooy lan xam nga allah 66 la mais dafa am shadda te shadda boobu dañ koy compter beneen mën na si na koo compter beneen laab muy 96 66 plus 30 muy 96 xanaa gisoo ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 92 la boo ko boo boolee ñeenti xaraf yi ko composé mu jox la 96 xanaa gisoo ni al anbiya 96 la maanaam mooy secret yeneen yi alayhi salaatu wa ki nga xamante ne nag moo symbolisé moo ëmboon secret boobu noonu ba indi ko ci àdduna mooy soxna Amina radiyallahu anha Amina 96 la waaye ci julli. ci ci alquran salaat waaw lañ koy bindee bu boobaa day daal di nekk au lieu nga bindee ko alif da nga koy bindee waaw bu boobaa nga am 111 111 mooy alif mooy kot kon nekk te julli mooy cosaanu lépp ci jaamu yàlla yi mooy cosaanu lépp ci yàlla yi mooy cosaanu mooy bi li nga xam ne autour de moom la mboolem mbir yi di wër-wërloo su julli baaxee yeneen ci sallallahu alayhi wasallam nee na yawmal qiyaamati su julli baaxee lépp baax waaye su bonee lépp jaaree fa bon. àdduna tam noonu la demee de yoonu yàlla kenn mënu ci dem lu dul nga jaar ci julli moo tax mooy maaraj bu njëkk xam nga waxoon nañ ne maarij yi ci maarij yi lañ ne maanaam yoon yi ñuy jaar ngir dem ci yàlla étape yi nga xam ne foofu lañuy jaar ngir dem ci yàlla daraja dem ci bi ci import bi ci gën a am solo bu central bi mooy julli boobu sax ci taxawee ko fonk ko jox ko gëdd di toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala jamono ci jox ko priorité ci kaw xanaa euh, gisoo ni weer wi nga xam ne mooy weer wi gën ci weer wi mooy juróom-ñeenteelu weer yi gis nga ni maari ji gis nga ni juróom-ñeenteelu jikko melo la ci yeneen borom subhaanahu wa ta'aala doomu aadama sax ni muy def ci biiru yaayam ba mat ci tàmbali gi ba mat ngir mën a génn juróom-ñeenti weer la maam aadama alayhi salaam bi ñu koy mooñ juróom-ñeenti weer lañ ko mooñ comme niñ ko gisi woon mu génn ci jeexat ci jeexitalu weeru koor ci la génne ci premier sa wàll mat ñu ngoo xam adduna yi kawe juróom-ñeent la asamaan si asamaan yi juróom-ñaari ak li nga xamante ne moom mooy kursi ak arsh ñu juróom-ñeent laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaraf yi répété wul juróom-ñeent te moom mooy ci la lépp ne moo ëmb lépp xanaa gisoo ni xataa ba cycle àdduna bi juróom-ñeent la parce que dañu nekk ci ilmullah xam-xamu yàlla après mu amal ñu ci aalamu zar mooy àdduna boobu nga xam ne moom la ñuy wax aalamul arwaax borom subhanahu wa ta'ala fu ñu doon jaayanteeg ñun ci maam Adama alayhi salaam alastu bi rabbikum qaalu balaa Ah, alquran wax na ko ak am bi uni bi asma'i haula xabaar leen ma ci turu ñii parce que haula baatu haula ishaar dañ koy ishaar ci ñoo xamante ne aaqil lañ boroom xel lañ voilà boroom subhaanahu wa ta'aala duggalaale ci leen ne ñeneen ñi ci des ñëpp ak turu yàlla yi ci aju te alamul arwaax mooy alamul zar borom subhaanahu jaar nañu ci aalamu aswaabil aba mooy adduna bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu bu naan huwa alladhi yaraaka hiina taquum wa taqallubaka fi saajidin borom subhaanahu ngi lay gis bi nga taxawee yow yeneen bi saa sama waaye ak bi ngay jàllar bi ci ndiggal doon toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala mooy mooy ne moom bàyyam yépp ñu seetlu lañ loolu benn la ci firi jàllar bi ko bi ñuy jàllar ko la ko dalee ci maam Adama ba léegi. ba nit ku nekk bi ngay génnee ci sa diggante ndey ak sa baay mooy ci sa ndiggal maam yi adduna boobu beneen boobu muy beneen cycle après mooy alamu butunul ummahat adduna biiru ndey yi voilà xalaqakum fi butuni ummahatikum borom boobu moo leen bind ci seen biiru ndey alamu dunya mi daal di ñëw adduna bi yëpp ay étapes ñuy jaar après. aalamul barsax mooy nit ku génne àdduna après yowmal qiyaama foofu tam aalam boppam la après aljana wala safara ñoom tamit ay aalam lañ après al kasib al aaraf ñoom tamit aalam lañ foofu mooy fi ñuy témoigner xam maanaam borom subhaanahu wa ta'aala fi ñuy fi ñuy koy gisee. nga xam te ne arase ku tiim nga xam ne mooy place bi nga xam ne yéen àjjuma moom la ñu tuddee yawmul masjid parce que foofu la gaa yi di dem di gis borom subhaanahu wa ta'ala et que waa ñoom dañuy gis borom subhaanahu wa ta'ala suba géej ngoon gi ci place yooyu. ñu juróom-ñeent après lan mooy amaat ñu delluwaat ci xel mu baax xam-xam yàlla cycle boobu tamit juróom-ñeent te cycle boobu nag cycle yooyu moom mooy bii mooy cycle bu mag bi mais am na ay cycle yu ndaw cycle bu ndaw ci biir mooy àdduna début nit ki euh, bi mu juddoo ba bu muy dee boobu benn cycle voilà voilà nekkee ci ndiggal baayam yi ba yowmal qiyaamati loolu tam beneen cycle la wala àjjana ak safara ba àjjana ak safara wala safara loolu beneen cycle la mais kon muy ñetti cycle mais cycle bu mag bi moom juróom-ñeenti étape yooyu la mooy maarij moo tax am na ñoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala bu la jaaralee moo jaarale ñenn ñi eh, yenn étape yi ñu brûlé dañoo brûlé yenn étape yi mooy dañoo jóge ci xam-xamu yàlla nekkaat ci xam-xamu deñ ci martaba boobu ndax jeex gi jeex ci borom subhaanahu wa ta'ala ci jëmm yeneen bi sallallahu am ñoo xamante ne maanaam adduna gi xam nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu woon ci adduna gi mais li muy nekk nekk ci adduna gi buri na yeneen état bi ndax moom nekkul kenn ku ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala loolu la ñuy wax maanaam ci spirituellement loolu la ñuy wax nga buri la état te loolu mënoo koo def lu dul. nga lu ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala nga dellu ci borom subhaanahu wa nga nekk ci julli gi daa iman allaziina hum alaa salaatihim daa iman loolu boo ko defee rek mooy burle nga yeneen état bi ci des yeneen niveau yëpp matal nga ko nga ci borom subhaanahu wa am nga li nga xam ne moom nga waroon a am matal nga li nga xam ne moom nga waroon a matal te nekk nga ki nga xamante ne moom nga waroon a ne yegg nga ci borom subhaanahu wa jeexal tàkk ci jëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam soo bëggee burle mboolem état bi su ko defee li ñuy wax adduna àllaxira àjjana ak yeneen ak yeneen mbir yëpp yow ci sa biir lay ne parce que ku jeex ci borom subhaanahu wa ta'ala amatul lu ko lu ko maîtriser moom moo maîtriser leneen lépp mais moom amul lu ko maîtriser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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا